moom nag mu ngi tuddoon abu ahmad ibn jahshin al asadi euh, nekkoon ñoom ñii di abu euh, nu mu tudd abdullah ibn jahsh ak abu ahmad ibn jahsh bi ñoom frère euh, kan lañ woon zaynab bint jahsh di soxnaa yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñoom ay frère lañu lañ woon di abdullah ak abu ahmad bi ñoom ay frère suñu yaay Zeynab bint Jahshin radiyallahu taala anhuma anil jamii la woon moom nag mu ngi tuddoon kon noonu la tuddoon Abu Ahmad moo doon dàkkantalan nee na ñu turam nag moo doon am na ñu ne Abdullah la imaam Ibn Isxaaq nee na Abdun la tuddoon Abdun Abdun Abdubni Jahshin mooy ne mooy Abdun rek la woon amullaahi amul dara Abdun ibnu Jahshin Abdun doomi Jahsh loolu la imaam ibn Isxaaq wax am ñeneen ñu ne Abdullah la tuddoon euh, loolu am na nag ñu ne non ñu juumloo ñu wax loolu ne non Abdun la tuddoon comme ni nga xamante ne noonu la imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala wax moom nag di Abu Ahmad imaam ibn Isxaaq mu ne moom dafa nekkoon kaana Abu Ahmad rajulan dariir albasari wa kaana yatuufu makkata alaaha wa asfalaha bi geyri qaaidin wa kaana shaacira wa kaanat cindahu alfaarica binti abi sufyaan ibn xarbin wa kaanat ummuhu umaymatu bint abdilmutalib ibn haashimin imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne eh, abu ahmad bii moom ab silmaxa la woon di Abd ibn Jahshin bi radiyallahu di frère Abdullah ibn Jahsh ibn Riya ibn Ya'mar ibn Sabra mu ne moom dafa nekkoon silmaxa la woon euh, te da doon wër Makka malgré li nekk silmaxa euh, mooy dafa nekkoon koo xam ne Makka da ko doon wër mais du liñ naan Makka yépp xatu Makka fële ba mooy fi dëkk bi tàmbalee ba fam jeexe ci Makka zaadallahu tashrifan wa takriman da ko doon dox di ci dox ay soxlaam te amuloon kenn koo xam ne moo koy womma mooy ne tellement fépp la xamoon te fu mu bëgg a dem day jóg ci Makka ak lu mu yaatu yaatu directement te dara du ko jot mu ne wakkaanata moom dafa nekkoon sha'iran poète nag bu mag la woon ah c'était un grand poète moom abu ahmad bii di abdu jahshin radiyallahu anhu mu ne nag moom mu ngi takkoon soxnaam moo doon alfaari'a bint abi sufyaan di alfaari'a di doomi abu sufyaan ibn harbin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom yaayam nag di abdullah ibn jahsh bi eh, abdu bnu jahsh moo umayma bint Abdul Muttalib ibn Hashim moo tax ñoom moo tax Zaynab ibn Jahsh Zaynab bintu Jahshin ak ñii ñoo bokk seen yaay moo doon kan doomi Abdul Muttalib la mooy ñoom bàjjen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom doomi bàjjen yonent bi la alayhi wassalaam muy Umayma di doomi Abdul Muttalib ibn Haashimin moom mii kon poète bu mag la woon di abu ahmad gis nañ ne imaam ibn ishaq rahimahullah imaam ibn ishaq nee na bokk na ci moom ak magam bi moom ak frère bi di abdullah ak waa këram yépp ñoo buub seeni bagage dem gàddaay yi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam am na nag ñu ne euh, moom gàddaayoon na dem Éthiopie waaye ku mel ni imaam al-Balazuri rahimahullah dane non non non non moom mii moom demuloon Éthiopie déedéet benn seen beneen frère bi di Ubaydullah moom moo demoon Éthiopie te fa génne woon àddina euh, kon gis nañ ne bokk ne kon ci njëkk gàddaay yi kon moom mooy juróomeel bi mook mag mook waa këram yépp Abdullah ibn Jahsh Abdu ibn Jahsh ak waa Banu Jahsh yépp ñu ànd euh, nga xamante ne ni noonu la deme woon gàddaay yi foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag di abdullah eh, abu ahmad bi abdullah di abd ibn moom mu ngi génn àddina après moom mu ngi génn àddina avant sërëm bi di Zeynab bint Jahsh suñu yaay Zeynab radiyallahu taala anha wa ardaaha daldi avant muy génn àddina moom ci la génn moom moo ko njëkk a génn àddina di Abu Ahmad bii comme ni nga xamante ne nii noonu la Zeynab bint Ummi Salama daldi wax euh, daldi euh, nettalee te xadiis boobu mu ngi ci as-Saxiixayni ci saxiix imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Xajjaaj raxmatullaahi alayhima mu ne moom di Zaynab di doomi ummi salama suñu yaay ummu salama radiyallahu anha moom mii dafa bokkoon rabibatu rasulillah dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy doomu jiitle bu yonent bi alayhi salatu wasalaam bu yaay ummu salama euh, doomam bi muy sëy si mu nga fa woon ci kër yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne moom dafa ñëw liy wane ne ndax dafa am ñu ne moom yaay Zaynab mu moom mu après faatuk yaay Zaynab bint Jahsh la gaañu mais loolu loolu noonu wax jooju dëgërul te imaam ibn asir moo ko wax daal di ciy dogu imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba mu ne wa fiihi nazar euh, wax jooju dogu googu imaam ibn asir ci usdul gaaba rahimahullah daal di dogu ne abd ibn abd ibn bii di abu ahmad radiyallahu anhu mu ngi faatu ak sëram di Zaynab bint Jahsh mu ne wa fiihi nazar ndax lan ndax ñëw na ñëw na ci saxiixayni ci saxiix imaamul Buxaari saxiix imaam Muslim ci mooy liñ la wax sànq ne Zaynab di doomi ummi yaay ummu Salama radiyallahu an anil jamii moo ko nettali mu ne damaa dugg ci Zaynab bint Jahsh bi ma fa dugg bi ma duggee mooy dama dugg néegam seet si ko dugg néegam mu ne xiina tuufiya axuha bi nga xam ne ci la frère am bi gaañu te bi fi desoon moo doon abu ahmad bii na abdullah ibn jahsh moom comme niñ ko gise cinq moom Uhud la génne àddina ki ci desoon moo doon abd ibn bii di abu ahmad muta ñëw na kon moom zaynab bint abi salama mu ne bi ma duggee ci zaynab bint jahsh radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne ba nga xamante ne nii mooy yëg na ne frère génn àddina mu ñëw fa mu ne fa daat bi tiibin de toute façon seen kër yi ñoom ñëpp ci kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku nekk xujuraatu rasulillah lañ dëkkoon ñoom ñaar yëpp ay soxnaam lañ di yaay ummu salama ak yaay zaynab te doomam jii di zaynab di doomi yaay ummu salama ji foofu la dëkkoon nee na ma dugg fa ma dugg seet si ñëw ci néegam nee na fa daat bi tibin fa mu daldi moom yaay umm Zaynab boog binti Jahshin daldi euh, laaj ñu jox ko parfum mu daldi ciy laal mu ne ba pare mu ne man awma soxla ci parfum wu waaye dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naan daganul ci benn ji jigéen bu jigéenu jullit jigéen boo xam ne dafa gëm yàlla gëm yawmal aaxir bés bu mujj bi muy ténj ci ku génn àddina ci loo xam ne di ténj ji lu féete kaw lu dépassé trois jours lu dul ci boroom këram xam nga ténj ténj ténj jigéen mën na koo def ku dul jëkkëram ah si si si mooy ne moom la xadiis bii nii di euh, wane mu ne laa yaxillu limraati mu ngi ci as-saxiixayni laa yaxillu limraatin tu'minu billahi wal yawmil aaxir an tuxidda ala maytin fawqa salaasi fawqa salaasin illaa ala zawj mu ne yonent bi ale moom dane dama dégg yaay Zaynab bint Jahsh mu ne dégg naa yonent bi rasulallah sami'tu damaa dégg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne daganul ci jigéen boo xam ne gëm na yàlla gëm bés bu pee gis bu mujj bi muy ci njib ci lu féete kaw trois jours lu dul kooku nekk boroom këram bu dee boroom këram moom dina mën a tënj loo xamante ne nii day dépasser trois jours waaye burul boroom këram rek non non non loolu noonu mooy téñ lu weesu trois jours loolu manu koo defal ku dul boroom këram moo tax man nga téñ sa frère boo am ndaw jigéen boo xam dafa am frère bu gaañu mu toog mooy def li kiy téñ yi def yépp mais ci kaw du dépasser ñetti fan ñetti fan lay yem voilà wala papaam génn àddina mu téñ ñetti fan voilà léegi kon moom noonu la génne àddina moom di abu ahmad bi euh, radiyallahu taala anhu wa ardaah wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa mathwaa